daldi woon leen tudd ci dalaayilu nubuwa ci buntu wa mu def ne ab abwaabu jimaaci saraaya allati tudkar bayna fatxi xaybar wa umratil qadiya tey nag incha allah comme ñu ko waxoon ñu waroon a dugg ci beneen xew-xew ci dundu aleyhi salaatu wassalaam ci juróom-ñaareelu at mi ba léegi ci gàddaayam gi moom sallallahu alayhi wasallam muy xew-xew bu mag di umratul qadiya muy umra gi nga xamante ni moom la umra muy deuxième umra gu mu umra moom ndax bu ñu fàttale ko umra bu njëkk gi moo doon Xudaybiya ci juróom benneelu at mi keroog bi mu génnee ci Dul Qa'da sanata sittin ila makkata mu'tamira aleyhi salaatu wassalaam saddahu qurayshun anil gisoon nañ ne ba mu génnee keroog ca Dul Qa'da ngir dem umra ji Quraysh dafa dox digganteem ak Kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman comme niñ ko gisoo woon ci sulxul xudaybiya wala umratul xudaybiya waaye bul fàtte ne boo fàttale ko mooy gisoon nañ ne Quraysh yónni nay émissaire keroog yónni na ci sulxul xudaybiya umratul xudaybiya Quraysh dafa yónni woon ñi nga xam ne ñooy ay émissaire yoo xamante ne ñoo ñëw wax ak aleyhi salaatu wassalaam ngir xool ana lan moo ko fi indi ba mu ñëw ci buntu Màkka ci faubourg Màkka ci fi ñuy xur wi ñuy wax Xudaybiya gisoon nañ ne yónni woon nañ ku njëkkoon mooy Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i bi ñoo xam ne ci lañ yónne Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i moom dina mujj ca dina mujj tuub moom Seydina Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu wa kaana min kuffaari Khuzaa'a aana'idhin moom la Quraysh njëkkoon a yónni ngir ñu dem xuday bi ci ci ci fa nga xam ne mooy fa yonent bi aleyhi salaatu ne woon ca Xudaybiya bi mu ñëwee ñu wax ak moom mu gis ni fii jàmm fi am yonent bi aleyhi salaatu ñu yëgal Budayl na ko xare taxu ñoo jóg ñun dañoo ñëw ngir li nga xamante ne nii mooy màggal kaaba gi daldi ziyaara kaabatul musharrafa mu dem wax ko waa Quraysh ginnaaw moom gisoon nañ ki ci tegu woon mooy Mikraz ibn Hafs moom la waa Quraysh yónni woon axaa bani Aamir ibn Lu'ay moom it mu daldi dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy wax lu mel ni li mu wax Budayl ibn Warqa bi mu demee wax waa Quraysh waa Quraysh yónni al-Hulays Alqama wa kaana sayyid al-ahaabish sangu ahaabish yi newoon les alliés par excellence de Quraysh ñi dëkkoon ci montagne boobu newoon ci suufu Makka ñu gin leen a xam ci al ahaabish waxoon nañ la amuñu benn lien ak Éthiopie du Habasha déedéet dafa am montagne bu tudd bu nekkoon foofu ci noonu foofu lañ leen di askanale ñoom al ahaabish kon Quraysh yónni woon al Hulays al Hulays moom ba mu demee àggul sax naka la gis yonent bi aleyhi salaatu salaam seen ne moom mooy ñëw rek mu ne yëkkati hadaaya yi muy xar yi ñu fi indi gàtt yi ñu fi indi ngir màggal kaaba gi ngir rendi ko naka la ko gis daldi daw dégg nit ñeen tamit di def euh, di tudd buur yàlla moom agsiwul sax mu daldi daw daldi dem ndax màggal li mu gis mu daldi dem waa dal di koy maltraité ci ay propos ne ko ijlis fa innama anta a'rabiyyun la ilma lak ñu ne ko toogal yow ab kaw kaw nga boo xam ne amoo benn doon naan dara xamoo dara ba mu naroon a créer incident diplomatique entre Quraysh et plus proches alliés de al waaw ginnaaw moom ah, waa ba mu mere gisoon nañ ba mu mere waa Quraysh nag da leen menacer waa Quraysh nag daldi ne ko yaa Hulays kuffa anna yaa Hulays hatta na'khudha li anfusina ma narda bi Quraysh da al-Hulays da leen ne di ngeen jóge diggante alayhi salaatu wassalaam ak néeg bi walla ma daldi jël ahaabi ahaabish yi ma jël ahaabish yi daldi leen def ñu song leen yéen waa Quraysh benn mennum song waaw mennum góor ñu ne ko déet yaa Hulays incident diplomatique lii dañoo juum rek suñu làmmiñ moo ñu jiitu fegal ñu mbir mi rek taw yow yow yow jéggal ñu liñ la wax rek ñu ñu ngi retirer li ñu wax waaye bàllil rek ba ñu jël li nga xam ne moom lañ gërëm ngir suñu bopp ginnaaw loolu gisoon nañ ne ginnaaw alxulays ibn alqama ki demoon mooy urwat ibn mas'ud athaqafi moom it mujj naa tuub radiyallahu anhu gis nañ moom bam demee na mu gisee aleyhi salaatu wassalaam gis saxaabaami radiyallahu anhum ni ñu ko soppeek ni ñu koy toppeek ni ñu koy màggale ak wax ja nga xam ne moo doxoon digganteem ak seyyidina siddiq bam naan aleyhi wassalaam moo na ko gis nga maa ngi waat ne gis nga gaa yi nii <laughs> eh, bu bu naan ñii la tiim yow yow yow seydina muhammad moom doon loon wax loolu ndax gëmaguloon ñii duñu dara gis nga bu xare bi tar ñuy daw baleen ah seyna abu bakar radiyallahu anhu ci ginnaaw mer dégg wax ji ne ko anahnu nafirru an ah anahnu nafirru an ndax ñun dañuy daw anahnu natakashafu an umsus bazrallaat waxoon ko wax ju tar joo jële ba mer mu dellu defal waa Quraysh li nga xam ne mooy compte rendu waaye lam tazal Qurayshun Quraysha Quraysh dañul di nekk Quraysh faale wuñ yooyu ah ginnaaw loolu nag ci la waa Quraysh nag daldi yóbbu ni nag ki nga xamante ne ci loxoom la accords yi amoon muy Seyyidina Suhayl ibn Amr axaa bani lu ibn Lu'ayyin ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu yónni woon seydina suhayl ibn amr radiyallahu anhu bokk nekkoon mbokk waa bani aamir di doomi lu ay mu ñëw ci loxoom la aleyhi salaatu wassalaam seen diggante ci la accord bi daldi woon am muy le traité de Hudaybiya les accords de Hudaybiya nga xam ne bokkoon na ci biir accord yooyu li nga xamante ne mooy sixième point ba boo fàttale ko sixième point ba te imaam ibn Ishaq daal di woon koy tudd mooy wa annaka seydina ki kii Suhayl ibn Amr wa kaana ana idin min kuffaari qurayshin walam yuslim ba'd tuubagul woon ci waa quraysh la bokkoon sixième point ba mu waxoon dane ko wa annaka tarji'u anna aamaka haadha fala tadxul alayna makka fala tadxul alayna makkata wa annahu idha kaana aama qaabilin xarajna anka fa daxaltaha bi ashaabik fa aqamta biha thalathan ma'aka silaahu raakibi as-suyuufu fil qirab fil qur fil fi lxirabi la tadxuluha bi geyriha Suhayl ibn Amr keroog sixième point bi accord yi sixième point de accord yi ginnaaw bi ñee dix ans de ak yi ci tegu yépp képp koo xam ne dafa jóge ci waa Quraysh ñëw ci yow danga koy delloo te yow ku jóge ci yow daal di ñëw ci ñun kenn du la ko delloo kenn du la ko delloo voilà ak gaa yi képp koo xam ne dafa bëgg dugg ci accord ànd ak yow nekk sa allié ci tribu mu dugg ànd ak yow ku bëgg ànd ak ñun waa Quraysh ànd ak ñun ainsi de suite ba ni ñuy accès ci bii dernier accord bi moo doon wa annaka yow alayhi salaatu wassalaam fii ci sixième année bi ci Dul Qa'da fii ci Hudaybiya ñun waa Quraysh d'accorduñu tarji'u anna 'aamaka haada sa année bii moom doo dugg ci biir dëkk bi dangay ngay dellu kaaba gi moom doo ko gis dangay ngay dellu fala tadxul alayna makka doo dugg makka tey wa annahu ida kaana aamu qaabil waaye nag bu at mi jotaatee mooy déwén ci septième année bi ci Dul Qa'da xaraj naa anka dinañu génn abal la dëkk bi génn ñun Quraysh dinañ la abal fii ci lieu saint bi fii ci xaramul makki fii ci Kaaba geeg xorum yi dinañ la fi dinañ la abal fa daxaltaha bu ñu génnee nag ci ngay dóoru dugg ci yow bi asxaabika nga dugg yow aleyhi salaatu wassalaam ak sa saxaaba yi radiyallahu anhum fa aqamta bi thalathan ma'a silaahi raakib ñu ne ko nag boo fi duggee boo fi duggee nag na nga xam ne benn affaire la mooy ne ñetti fan képp ngeen fi am droit ni plus ni moins ñetti fan yi bu jotee tu sors vous sortez de notre ville de notre territoire vous rentrez chez vous di ngeen am nag seen jaas yi amu ngeen droit yor fi ngànnaay lu dul ngànnaayu koo xam ne mooy kuy tukki ndax kuy tukki day yor day ngànnaayu ngir bu ko dara karee loolu rek nga yor mais arme de guerre doo ko yor non kenn du ko fi yor as-suyufu fil qira jaasi yi nañu nekk ci seen mbari ñun waa Quraysh lii lañu tëral laa tadxuluha bi ghayriha gis nga nag condition yi ñu la tegal yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo dugg nag ci dëkk bi bi ghayriha lu dul condition yi nga matal ko boo ko matalul moom xaaral ba nga ñëw fi boo fi ñëwee da dëppaat ah waxoon nañ la ñoom fa dallu min xaytu araadul izza Quraysh jàpp na ne eh, lu ma paa xirab xurub voilà alxiraabu alxiraabu mooy rimdu sayfi paa xurub mbaa paa xirab voilà xurub wasilaaxu fil xurub mooy jam'u xiraab mooy du sayf léegi kon la tadxuluha doo ko dugg as-suyufu fil xurub voilà jaasi yi day nekk ci li nga xamante ne mooy ci biir seen mbar yi ci condition yi ngay dugge ñoom ñu foog ne nag ñu ngi doon màgg di jaayu teddaange foo xamante ne xamuñ na dallu wallah min xaytu araadul izza nëq naq nañ seen bakkan bi ci suuf si ci jamono joo xam ne yaakaaroon nañ ne kat ci lañuy jaay ak ponkal ak nekk ñoo xam ne ñu tedd lañ loolu nag accord bi waxoon moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi ñëw nag doon def si ci septième année bi nii bi nga xam ne ci la hilaalu ci la daal di duggee ci juróom-ñaareelu at mi te umra ji ñuy bëgg a wax gisoon nañ ko ci fin Hudaybiya gisoon nañ ne moom la aleyhi salaatu wassalaam moom la leen suñu boroom ak saxaaba yi radiyallahu anhu daldi woon dig te mooy la nga xamante ne nii mooy géntam ga mu géntoon ca suuratul fatxi comme lañ ko gisoo woon ca ba'da a'uudu billahi minash laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilxaq la tadxulunna almasjid alxaraama inchaa allahu aminina muxalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina laa taxaafuun suñu boroom ne woon laqad sadaqa allahu dëgg-dëgg buur yàlla dëggal na rasuulahu ndawam bi ar-ru'ya géntu yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu gisoon suñu boroom dëggal na ko bil xaq ci dëgg neewoon lan lan moo doon gént ga la tadxulunna al masjid al xaraam inchaa allah ke di dugg fi ngeen xamante ni mooy al masjid al xaraam inchaa allahu taala bu soobee buur yàlla te bu ngeen fay dugg du ngeen tiit aaminiina dangeen di nekk ci sécurité muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriin ñenn ñi ci yéen ñu ngi watu ñu ngi wat seen bopp yi ñeneen ñi ñu ngi wàññi laa na du ngeen am dara lu ngeen di ragal lu ngeen di tiit loolu la leen aleyhi salaatu wassalaam waxoon te gént gisoon nañ sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala wa ardaahu keroog ci sulhul Hudaybiya ci umratul Hudaybiya bi alayhi salaatu wassalaam d'accord ak Seydina Suhayl ibn Amr bane nañ leen dëpp saxaaba yi daal di rési eh, eh, daal di kii mbir mi daal metti leen lool Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñëw fekk alayhi salaatu wassalaam fi mu taxaw ne ko alasna ala al-haqq wa hum waa aduwuna ala al baatil est-ce que ñun newuñ ci dëgg suñu noon yi ñoom ñoo nekk ci neen alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw ba di muy wax ba ne ko est-ce que dëggoo di waxoo ñu woon ne dinañu dugg li nga xamante ne nii mooy al masjid al haram aminina muhalliqina ru'usana wa wa laa na naxaafu ndax waxoo ñu woon loolu est-ce que diggoona woon ne dinañ ñëw ci kaaba gi daal nekk ñoom dañ fiy dugg daal di watu mooy ndax lool ci umra dañ watu wala nga wàññi dinañ gis nañ lañuy umra insha bu ñuy gis umratu nabi sallallahu fi umratil hudaybiya fi te moom la gis moom lañ nekk nii yonent bi alayhi salaatu wa ne ko est ne ko waaw maa waxoon lool mu ne ko est ce dama laa bi muy wax di wax mu ne ko est dama laa waxoon kañ la maa la waxoon ren lañ fiy dugg mu ne ko déedéet mu ne ko kon xamal ne di ko dikkal moom baytullahi alxaram wa mutawifun bi te diñ ko wër mooy mu garantir Seydina Omar que ni at at mii moom doo fi faatu yow di nga ñëwaat mag allahu akbar mu dem laaj ko as-Siddiq moom mi nga xamante ne nii xolam xolam xolu alayhi salaatu salaam buy baat moom moom noonu lay mu yënguwaale comme si ñoom reflet xolu alayhi salaatu wassalaam même moo yi mu wax Seydina Omar bi mu ñëwee wax ko Seydina Siddiq te newu fa woon même moo yi la ko Seydina Siddiq radiyallahu anhu daal di tontu gént goog nag waxu ko woon man at la ba mu leen koy wax waaye keroog Xudaybiya wax na ko at mii di ñëw la ginnaaw accord yi ne ko yow xamal ne la aatiyannahu wa mutawifun bi di ko dikkal moom baytullahi alxaram te di ko wër waaw fa innaka aatiihi wa mutawifun bi noonu la de loolu nag momaawam jot na moom lañu war a gis nii kon umra bi di umratul qadiya premièrement ana kañ la xew tudd nañ ko léegi tudd nañ ko léegi ana kañ la xew moo ci dul qa'da la xew sanata sab'in min al-hijra wa qad dakara daalika ibnu Isxaaq ahli al-maghaazi rahmatullahi alayhi wa an kon mu ngi xew ci Dul Qa'da ci juróom-ñaareelu at mi imaam ibnu Isxaaq tudd na loolu comme ni ñu koy gise ci riwaayam léegi incha allah wala bu dee bu dee temps may. naka noonu la ko tudde ne ci dul qaada la xewe ki nga xam ne mooy imaam muusa ibn uqba man araada al maghazi fa alayhi bi maghazi wa alayhi bi maghazi fa innahu kaana thiqa loolu la imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi doon wax naan képp ku bëgg a jàng li nga xam ne mooy siiray yonent bi alayhi salaatu salaam jaar-jaaram ne xareem yi maa ngi lay dénk man imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ki nga xam ne mooy magazi imaam ibn Muusa ibn Uqba ndax moom ku wóor la woon ku dëgër la woon tey xadiisam moom imaam Muusa ibn Uqba min rijaali saxiix boo demee ci saxiixu imaamul Buxaari ci saxiix yi da ko fay fekk. moom ci góor ñuy nekk ci càllale bi moom sayyiduna Muusa ibn Uqba naka lu mel noonu tamit la imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii doon wax kon imaam Muusa ibn Uqba moomit wax na ne kene ci umratul qadiya mu ngi xawoon ci shahru dhil qa'da mu ko jële moom ci imaam ibn Shihaab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi naka noonu imaam Abul Aswad jële na ko ci Seydina Urwa ak Seydina Sulaymaan at-Taymi ñoom ñépp ci seen maghazi yi ñu ne alayhi salaatu wassalaam xaraja ila umrati al-qadaa al-qadiya aw al-qadaa fi dhil qa'da ci dhil qa'da ci la génnoon ngir dem ci umratul qadiya naka noonu imaam Yaquub ibn Sufyaan indi na ko ci taarixam ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz ibn Hajar wax na ci kitaabul Maghaazi ci Fathul Baari bi muy shara Saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ne imaam Yaquub ibn Sufyaan moom indi na ko ci taarixam bi sanadin hasan an ibni umara ci sanad boo xam ne bu baax la mu jëla ko ci sayyidina abdullah ibni umar mu ne kaanat umratul qadiya fii dil qa'dati sanata saba mu ne umratul qadiya mu ngi xewoon fan ci li nga xamante ne mooy weeru dil qa'da sanata sab'in ci atu juróom ñaareelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam voilà na ko noonu la imaam alxaakim wax moom nee na ci al iklil tawaatarat al axbaaru annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma halla dhul qa'da amara ashaabahu an ya'tamiru qada umratihim wa an la yataxallafa minhum ahadun shahida al hudaybiya imaam alxaakim it daal dinay wax lool ca Iqliil ne tawaataratil axbaaru ne mbir yi moom xabaar yi nettali yi dañoo nekk mu mutawaatir ci mbir mi këne ba nga xam ne ci la Zul Qa'da daal di daal jote ci la yi salaatu salaam digal yone eh, saxaabaam yi radiyallahu ñu génn ngir umra ji bali ci tegu insha allah dinañ gis lu mel noonu voilà léegi ginnaaw buñ gisee lool ginnaaw mi ñu gisee lii nii nga xamante ni moom lañ wax nii mu des beneen affaire kon xam nañ kon kañ la am kañ gi xam nañu ko mu des lan tur bi nag fu mu jóge ana tur bi tur bi fan la jóge hmm? tur bi xam nga sànq ba léegi <laughs> maa ngi naan umratul qadiya ak umratul dafa am ñeenti tur la la xare bi la la umra bi du xare umra bi daal di am ñeenti tur qadiya qadiya beneen bi di umratu di alqisaas alqisaasu beneen bi di umratu alqadaa alqadaa beneen bi di as-sulh umratu sulh ñeenti tura ngi yoo xamante ni bu ci nekk dañ koy woowe umratu alqadiya mooy umra gi ñuy gis umratu wala umratu alqadaa léegi nag mu des ana lan moo tax ñu koy woowe loolu bu ci nekk imaam alxaafiz ibn kasiir raxmatullah alayhi ci al bidaaya wan nihaaya mu ne wa yuqaalu umratul qadiya umra gii dañ koy woowe umratul qadiya dañ koy woowe umratul qadiya waaw mu ne min almuqaadaati allati kaana qaadaahum calayha ala an yarjica canhum caamahu haadaa summa ya'tiya fi lcaami alqaabil wala yadxulu makkata illaa fi julbaani silaax wa an laa yuqiima akthara min salaasati ayyaam. imaam alxaafiz ibn kasiir raxmatullaahi alayhi mu ne dañ koy woowee umratul qadiya min al muqaada ndax lan al muqaada min qaada qaada qaada mooy bu ma euh, ndax qaada fulaanan mooy aahada qaada bu ma nee qaada fulaanan qaada ismailu muusa mooy ahada ismail de daal dinay digalan diggante am ay accord am ab dig bu mu diggante ki nga xam ne mooy muusa kon lool mooy ne dañoo joxan lool nag fii lan diggante lañ diggante joxante raa ne lii lañuy def mooy lan mu ne al muqaadaatu allati kaana qaadaahum alayha mooy la nga xam ne ci lañ dëppoo woon kàddu ne ba daldi koy takk diggante kan alayhi salaatu wasalaam ak waa Quraysh te waxoon ko léegi ci njalbeen bi këne an yarji'a anhum aamahu haada këne alayhi salaatu wasalaam keroog Hudaybiya day dëpp ci at mii du fi dugg summa ginnaaw gi yati fil aamil qaabil ginnaaw gi mu ñëw ci at mi nga xam ne mooy bi bi ci tegu biy ñëw wala yadxula makkata du dugg makka illa fi julbaani silah lu dul mm, arme yi nga xam ne mooy pour kii tukki te ci biir mbar yi lay ne te duñu fa paase lu dul ñetti fan comme ni ñu tudde sànq accords yi ak li nga xam ne mooy clause yi ak li nga xam ne noonu la fay dugge bu dul lool du fa dugg loolu nag accord yooyu ñu defoon Hudaybiya ne woon loolu bu at mii di ñëw ñëwee loolu moo tax ñu tudd ko nga xam ne accord euh, umratul qadiya min al muqaadaati allati kaana qaadaaha alayhi salaatu wa qaadaahum alayhi salaatu wassalaam alayha loolu la imaam al xaafid ibn Kasiir daal di wax moom la kii wax imaam al boo demee ci Fathul Baari boroom Fathul Baari mu ne wax wax talafa wax tulifa fi sababi tasmiyatiha umratul qadi umratul qada fa qiila mooy umratul qadiya qadiya bi mu ne mu ne bu njëkk bi almuraadu maa waqa'a min almuqaadaati bayna almuslimiina walmushrikiina min alkitaabi alladii kutiba baynahum kutiba baynahum bilxudaybiya voilà mooy que mooy li imaam al-Hafiz Ibn wax rek mooy la dañu dëppoo woon ca téere ba nga xam ne mooy accords yi nga xam ne dañ koo bindoon waaw ma amoon ay seede comme ni ñu ko gise woon que ne déwén ngay ñëw looloo tax ñu tudde ko loolu kon loolu mooy al beneen tur bi mooy lan dañ koy woowee al-qisas mooy lan lan mooy alqisaas boroom imaam at-Tirmidi non imaam al-Qurtubi imaam al-Qurtubi <laughs> ban imaam al-Qurtubi ah mooy boroom tafsir bi ci al-Jaami'u li ahkaamil Qur'aan mu ne wal qisaasu almusaawaat almusaawaatu ay iqtasastu lakum minhum id sadduukum sanata sittin fa qadaytum al-umra sanata sab'in mu ne wal qisaasu qisaas ah, mooy almusaawaat mooy loo xam ne day yemoo mooy def nañ na lii qisaas mooy wolof da koy tuddee fayu mooy réplique lay doon mais boo xam ne day niroog mbir mi mooy keroog dañ nee ne du ngeen fi dugg at mii di ñëw di ngeen dugg mu nekk loo xam ne day day day day day day day contrebalancer le fait que dàq woon nañ ne du ngeen fi dugg année boobu beneen at bi ñu dugg suñu boroom fayul leen ñoom jullit ñi ba ñu man niñ leen doxoon seen digganteeg néeg bi ci juróom benneelu at bi suñu boroom faye leen ko umra bi nga xam ne moom la ñuy def nii ci juróom ñaareelu at bi kon loolu mooy lan bii bi deuxième bango léegi mu des ban moo ci des kon gis nañu umratul gis nañ al yi gis nañ alqisaas mooy lañ leen defoon keroog dox seen diggante kii bi néeg bi moom lañ leen faye tey dañ leen defoon lii boo tax ñu naan la walakum fil qisaasi xayaatun la uli yaa ulil albaab mooy le fait ku rey nit ñu rey la voilà le fait que tey comme ni ñu ko gisawoon ray tayef walakum fil qisaasi gaa yi nga xam dañuy topp di rey nit ñi ku fi rey ñu rey la roi talion foofu ci la dund gi ne ndax gis nga bu gaa yi xamee ne ku ku xam ne boo fi ñëwee rey fi nit te defu la dara mooy defu la dara mooy même bu la defee dara loolu justice bi moo koy régler nit ñi du ñooy seen bopp nga rey fi nit yow dañ lay jàpp rey bu criminel yëpp xamoon loolu mbir yi day jeex dund gi nag daal di continuer waaye ba criminel yi xamee ba léegi kenn fii dara Afrique ngay ne def sa génocide rey ñu bari éliminer ay peuple ñu yóbbu la laayee fële ca ca pays yóbbu la foo xam ne prison boo xam ne euh, gis nga fonctionnaire bi nekk Af le fonctionnaire africain le mieux payé du dund noonu dund ko luxe noonu ñu def la foo xam ne nee nañ prison la mais ab hôtel lay doon nga am salle de sport salle de musculation loo soxla di ko am am salle ay tele ay yu nekk loolu lépp ñu ne waa ji ab criminel de guerre la. aywa fii lañ mooy boo xamee loolu di nga nekk ci jungle Congo bi di rendi ay peuple sawaay ay village gars yi tubaab yi tëkku ngay tiit doo tiit dama naan damay jël le tout ngir ngir gañe bu ma gañewul ñu jàpp ma dara buñ ma jàppee fañ ma yóbbu dafa neex waa buñ xamoon ne ku ko def ñu rey la léegi yooyu jeex kon alqisaas am ñu ne moom dañu koy tudda umratu ñu koy tudda alqisaas beneen bi mooy as-sulh as-sulh beneen tur bi as-sulh lan moo tax ñu koy woowee as-sulh ndax mooy accord mooy umraay accord bi accord yañ amoon voilà umraay trêve ba accord yañ jëloon looloo tax ñu koy tuddee naa ne eh, umra bi ndax accord yi dana woon umra bii ngay mën a def mooy bii am déwén ci septième année bi ci Dul Qa'da moo tax ñu koy tudde loolu beneen bi mooy umratul dañ koy woowe al qada loolu am na ñu koy woowe al qada ñu ne lu tax ñu ne ndax dafa newoon da doon fay umra gu njëkk ji umratul xudaybiya mooy umratul xudaybiya xam nga yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kaaba gi Seydina Usmaan képp ko gis ci ñoom te moom li tax mu gis ko mooy dañ koo yónni te moom ba mu demee waa Makka ne ko yow moom man ngaa umra mais sa waa ji du umra Seydina Usmaan dafa bañ ne man damaa dof yéen ngeen dégg nee na man ngeen yéen ngeen ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ngeen ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom du du du umra ba pare yéen ngaan naa na man Usmaan naa ñëw umra loolu man dane maa bañ Seydina Usmaan radiyallahu anhu moo tax dafa bañoon moom keroog daal liwul umra léegi ndax lan non du ko nangu lu tax mu koy nangu ci noonu la bañe loolu kon alayhi salaatu wasalaam moom gisul woon kaaba ji gisu ko woon du tout gisul dara ndax dañ leen a dañ leen a dëpp waa Quraysh su ñoo nañ leen dëpp leen aywa léegi nag euh, am ñu ne li tax ñu tudde ko umratul qada mooy day fay umra googu noonu day fay umra googu looloo tax ñu tudde ko lool léegi nag euh, bon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi ci ar-Rawdul Unuf moom dafa jàpp ne mu ne li gën a sax ñu tudd ko mooy li gën a lëng ñu tudde ko mbir mi moo ñu tudde ko li nga xam ne mooy euh, al-qisaas moo tax mu ne tasmiyatuha umratul qisaasi awla li anna haadihi al-aaya nazalat fiiha ay ash-shahru al-haraamu bish-shahri al-haraami wal hurumaatu qisaas e, imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne li gën a yey tudde ko umratul qisaas mooy li gën a yey ndax lan ndax aaya bii nekk ci suuratul baqara aaya 194 naan ash-shahrul haraam bish-shahril haraam mooy weeru shahrul xaram mooy weer wu ñu ormal bi shahril xaraam li koy fay mooy a shahrul xaram wal xurumaatu al xurumaat mooy yi nga xam ne dañ leen a ormal tere ku leen xët mooy xurmatul baladi al baladullahi al xaram waaw xormaay weer wi ak xormaay ihram bi mooy nit bu bu duggee ci sacralisation yi dafa am yoo xam dañ koy tere mu def ko waaye alxaramul makki daa bi mu fay tere nga def ko fa waaye weer wi weeru ashhurul xurum te bokk na ci dul qa'da dañuy tere tamit yenn yoo xam danga ko fay def moo tax mu ne asharul xaraami bi sharil xaram wal xurumaatu yooyu nag qisaas la qisaas la mooy la kon que gars yi dañ leen waa Makka bi ngeen fi ñëwee daam ci daaw ci dul qinda ci umratul Hudaybiya ñoo leen ne du ngeen fi dugg suñu boroom qisaas fayul leen faye leen tamit le fekk loolu ñu leen doxoon seen diggante ngeen dugg fi mu permettre leen fayul leen ngeen dugg fi tey aaya bii euh, bon ñëw na ci ñoom imaam Ibn Abbas ak ñooñu ko ne radiyallahu ta'ala anhum que ne aaya bii ci loolu la wàcc loolu moo tax ci euh, euh, nu mu tudd euh, ci ci xew-xew bi la daldi wàcc comme na ko noonu ñoom imam Qataada moom Mujaahid ñoom as-Sudi ñoom ad-Dahhaak ñooñu wàllu tafsir ñooñu nee nañu ci aaya bi ci lii nii la wàcc moo tax imaam as-Suhayli ne ñu tudde ko nag umratul qisaas loolu mooy li gën a yey ndax aaya bii ci lool la wàcc voilà te lool imaam ibn jarir naka noon imaam abd ibn humaydin soloo nañ ko ci sanad boo xam ne imaam alxaafid ibn kathir imaam alxaafid ibn xajar nee na seen sanad bi wér la ñu ko ci seydina mujaahid que ne mooy umratul qisaas lañ koy woowe te ci loolu ci la dogu ki nga xam ne mooy seydina suleymaan at-taymi ci maghazi yi ñu la waxoon sànk waaw même imaam alxaakim daal dinay jokkale wax jii comme niñ la waxe sànq ba ci imaam abdullah ibn abbas waaye ci dafa jaar ci yoonu imaam alwaaqidi moo tax wax jooju wérul ah léegi kon lii mooy kantaa wax jële ñi ne da doon fay ñi ne woon non da doon fay umra gële li gën a dëgër mooy fayul ndax umra googu matoon na umra googu matoon na matoon na mooy nekkuloon lu muy fay <laughs> moo tax kii imaam al-Suhayli rahmatullahi alayhi mu ne nag mbir mi summiyat umratul qadaa'i dañu naan umratul qadaa'i di wax umratul qadiya même qadiya boobu noonu mooy wax nañ la mooy min al qadaa mais même qadaa du qadaa comme fay ndax al qadaa al qadaa ci arab mooy loo xam ne da koy fay moo tax euh, règle bañ la doon wax al qadaa'u yaxki al adaa gisoon nañ ko fan yee këne fay al adaa'u non al qadaa'u mooy fay comme ma comme masala yi gisoon ci ku ku nelaw ma tàkkusaan weesu xam nga kooku mooy day fay mais muy fay comme bu doon ci tukki la nekk in kaanat safariya qadaaha safariya wa in kaanat xadariya gisoon nañ loolu wax jooju noonu waaw euh, ci euh, ci kii nu mu tudd euh, fële dama doon wax imaam al yi fële la nu mu tudd euh, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani wan foofu la wax jii ne in kaanat safariya qadaaha safar mooy ci fay julli yi bu dee waa eh, julli ca ca tukki la woon bu koy fay da koy fay comme kuy julli julli tukki bu dee ci biir dëkk bi la ma toog fàkkee julli ba tukki te maa ngi woon ba may war maa ngi woon ci dëkk bi ma fàtte ko ba tukki du ma ne damay wàññi ndax bon déedéet da nga koy fay comme ni meloon mooy alqadaa booy fay yax kii day day day rëproduir di niroo al adaa li nga xam ne jamono jang koy joxe léegi moo tax même alqadaa boobu imaam as-Suhayli ne alqadaa boobu qadiya lañ ci jublu moo qadiya ñoo bokk lu ñuy tekki mooy tekkiwul fay ah, tekkiwul fay fii de li muy cekki mooy ne mbir mi umratul qada même buñ ko waxee mooy qada boobu du ne yonent bi alei salaam comme que keroog dañoo doxoon diggante ak kaaba gi ñëwul umra gi fii la koy mën war ne sahaaba yi radiyallahu watu leen ngeen rendi li ngeen findi ñu dem mooy ponki umra ponki umra am na lu ci des ak tawaafu bil bayti amu ah, ndax gisuñ bayti bi sax as-sa'yu bayna safa wal marwa waxi noppi amu ci am ñu ne moo tax ñetteel ne xadaa bi li taxoon ñu tudde ko lool mooy ne da doon fay umra gële imaam as-Suhayli ne déedéet déedéet du doon tada fay de déedéet loolu fayu la loolu tudde wuñ koon summiyat umratul qadaa yi dañ koo tudde qadaa li annahu qaada fiiha qurayshan laa li annaha qadaa'un an al-umrati allati sudda anha li annaha lam takun fasadat hatta yajibu qadaa'uha bal kaanat umratan taamma wa li haadha addu umra an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam arba'an imaam as-Suhayli fii la dëkkoon Espagne imaam as-Suhayli espagnol la woon andalusi l'andalusi lan al andalus mu ne mu ne mu ne mu ne moom imaam as-Suhayli dañ koo tudde umra gi dañ koo tudde umratul qada li tax ñu tudde ko nag <laughs> li annaha li annahu qada fiya Quraysh ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa joxew dafa am ay accord ak Quraysh mooy la accooree waxoon mooy at mii la koy def si umra go laa li annaha qada bu kenn jàpp ne de mooy day fay umra gëla bi nga xam ne dañ ko ne woon dañ ko bloqué woon agsiwul ci Kaaba bi li annaha lam takun fasadan ndax moom boobu dafa yàqul woon bala ngay fay dara kay luy mooy loo masul loo deful woon ngay fay wala loo xam dafa yàqu ñu la reprendre ko ba ndax bu dee dangaa def loo xam ne dalaa war nga def ko ni nga ko defee baaxul loolu mooy day gàllu ci yow ba léegi par force ab da koy fay mu ne nag lii nag dadul loolu balli am ba des kaanat umratan ma umra bu mat sëkk la woon mu ne looloo tax dañuy tudd di lim umra yonent bi alayhi salaatu salaam ñeenti umra mi mais ñu boole ci umratul Hudaybiya bu doon ne moom la ñuy fay kay kon dañ ko dañ naan benn la rek te du loolu ndax en fait yonent bi alei salaatu salaam ñeenti umra la umra bi njëkk mooy bi de bi mu def ci sixième année bi muy umratul euh, Hudaybiya te loolu liy wane ne bu mat la Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu te mooy wax waa jumhur mooy ne waa euh, ki nga xamante ne nii dafa dem de umra ji ñu daal di dox digganteem ak Kaaba gi waa jumhur al ulama ci maalikiya yi hmm? shaafi'iya yi ak bi yi imaam Ahmad dañoo jële ci moom riwaaya yu wuute bu dee imaam Ahmad am na waxam bu ànd ak wax jii am na boo xam ne wuute naa ak moom waa ñoom dañ ne képp koo xamante ne nii dafay umra si ñu dox sa diggante kaaba gi kooku leen rek koy war mooy hëdd yu lay def mooy dafay rendi gàtt te fay dara foofu lay yemale moo tax yonent bi alei saatu salaam loolu la def umratul euh, umra bii Hudaybiya foofu la yemale lépp walaal di watu rendi lañ fa indiwoon ñu dem te fayuñu ko waaw ñu rendi lañ fa indiwoon mu dem kanta Euh, euh, par exemple imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom dane non non hadiyu bi moo ko warul waaye fay gi moom da koy war waaye li gën a dëgër insha allah mooy li waa jumhur wax ndax li alxuraan ne fa in uhsirtum famastaysara min al hadi buñ leen buñ leen buñ leen buñ doxee seen diggante kaaba ngeen ñëw fu bëgg umra famastay sara génn leen li nga xam ne moo moo jàppandi minal hadi ci yi ngeen rendi ko foofu gen génn ci foofu la affaire yi jeexe loolu gisoon nañ ko ci si masala bi gisoon nañ ko yaatal ko foofu lool <laughs> ah suñu meer bi <laughs> ah, maire mati ndeysaan ram mu ngi fi mu ngi fi sax temps yi dañoo xawoon arrêté kii yi def na un ta suñu tafsir yi ndax euh, kii moo ko matatul moo ko mayeetul euh, yitteyee ko mayeetul waa juillet 2016 lañ mujje woon def lañ mujje woon def kii <laughs> euh, tafsir ndeysaan ba ñuy def zaarul xujaaj zaarul xujaaj loolu leeraloon nañ foofu nit koo xamante ne bokkoon na ci masala yi gisoon nit koo xam ne day agsi wala day umra si ñu bloqué seen ñu bloqué leen nag mooy àggatuñ ba léegi laata ñu ñëw fekk aj gi jeex doon wala ñu xam ne gaa yi téye ba jamono jox waj aj bi wees nañu bàyyi leen nan lañuy def dañ ne woon dañuy def looy fañ leen téye mais à condition que waa ji deful lu tay tay lu tax moom moo tay def lu tax ñu bloqué wu comme lan ab sénégalais boo xam ne dafa dégg ñu naan Arabie saoudite ku fa indi guro ñoom guro bon loolu lu may dégg la jeune ne pas est-ce que noonu la demeen déet vérifié wu ma wax ji foog naa dégg naa ko ci ña fay dem ah bu ma juumul ndax bon loolu dama koo gëj a dégg moo nii ne la mais jamono jooju moom informé woon naa ci bu baax ku déglu fichier yooyu la ma ci wax foog naa damaa damaa dogu woon ne sii dañ koy tere voilà mooy ne loolu la mooy dañuy tere guro dañoo jàppe ne drogue la ba kuñ ko gis ci yow man nañ la créer yaw nga xam ne dañuy tere loolu nga am sa visa am sa lépp na waay yow mo waaye sama ngan guro yu bari laa yóbbu sama yoon dajee ne waaye guro moom saa maam doon ko yëy may joos damay joos ni ñépp dama yëy léegi nga dem gars yi daal di lay bloquer ci frontière bi walla fa aéroport ba ne la doo fi jóge ndax loolu yow de toute façon par force bokkoo ci aaya bi fa in uhsirtum famastaysara minal hadi yow moom yaa ko tey mooy ne gis nga umra aj googu noonu da nga koy fay de toute façon ñu téy la ba weesu mooy gis nga boo ñibbee sa kër boo ñibbee sa kër laa la wax de gis nga li ñuy tere yaa ngi yaa ngi ci ihram ba léegi gis nga boo ñibbee sa kër li ñuy tere kuy aj ku armal lépp lañ lay tere ay dagg we sëy parfum mais gis nga yooyu noonu ñuy tere noonu mais yépp lañ lay tere ba at mën bi ñëw te boo fi ñëwaatee mooy at danga koy fayaat ha ah. ndax yow yaa ko tey yaa def lu tax ñu bloqué la nga ñëw tamit di trafic ay papier di jéem a aji ba jàpp la ndeke yow faux papier yow sa aj googu noonu danga koy fay par force da koy fay te pare ya ko ajjële léegi nag koo bokkul bu dee na nag da ngeen na ñëw par exemple ba Jidda mu am tempête de sable bu mag gars ne oto du daw avion du jóg aucun avion ne décolle parce que c'est trop risqué manque de visibilité totale sur les routes sur les airs et dans euh, sur les eaux ñu ne moom tout le monde cloué manu ngeen a dem ba aj weesu yow kooku yow ox sirta wala nga dem ay ay ay bandits de grand chemin daal di leen kar ngeen jaar Médine di commencer foofu di ci gaa yi kar leen dab leen prendre leen en otage walla yow uhsirta yéen ñépp lu ngeen def fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi ñooñu ñoo am ngànt boobu mais bu dul loolu ku dul ñii ngànt gu reyal gu xam ne gu leer la yow da ngay ñëw fay par force en plus daan mooy yële ah yële yëpp da war par par force te doo fi def li comme ni umra di kii ngay def waaw kon loolu la woon moo tax loolu mooy li a dëgër moo tax sëy na que loolu ku ko def nag kenn du la ne yow yow saa umra woo ndax yow gisoo sax kaaba gi si umra na ndax alayhi salaatu wassalaam moom loolu la def te bi ñuy tudd umra mi bokk na ci bi njëkk mooy umratul qadiya umratul umra gi njëkk mooy. Euh, umra bi nga xamante ne mooy umratul umratul umratul ban Hudaybiya te Seydina Abdullah ibn Umar lii gën a dëgëral loolu gisoon nañ bi ñuy gis tarjamaam te waxoon nañ ko tamit ci Zaadul Hujaaj ila baytillahi al haram këne doom yi loolu lañ ko doon wax temps yi fitna yi amee seydna abdullah ibn zubayr ne woon xalifatul muslimin ne woon makka radiyallahu taala anhuma omeyyad yi di ko fexeel euh, ñu ne foofu fitna am seydna abdullah ibn umar moom at mu jot da doon jóge Medina dem dem aji dem aji dem aji doom yi ne ko nag bàyyi bàyyi comme que Makka dafa am ay fitna euh, liñ lay ñaan mooy nga bàyyi nga toog nga bàyyi at mii rek nga toog yow li nga kii bari na mu ne leen man damay dem buñ ma bloqué nag dugguma ma def ni ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon ci mbir mi foofale waaw fa in uhsirtum moo tax mu doon wax ne booy booy booy xarmal yonent bi alayhi salaatu salaam naan dangay xarmal ne maa ngi armal maa ngi armal waaye sama kii mu ngi yem fi nga xam ne fa lañ ma yemale mooy bu ma ñëwoon bañ bloqué ma fañ ma bloqué foofu laa yemale sama aj fa laa yemale sama umra voilà loolu la moo tax loolu mooy li gën a dëgër li imaam as-Suhayli li wax ak waa jumhur kene had yu ngay rendi moo atam alay seen had yu ngeen ngeen waxu te kenn fayu ko moo tax umratul qadiya umratul qada tekkiwul ne fay mais day tekki accord yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam amoon nag ñi nga xamante ne ni mooy euh, waa Quraysh ñi ne nag affaire bi fay la non fay la kay day fay umra gële la <laughs> léegi ñoom ñu ne Eh, eh, eh, waaw dañ leen di tudde dañ koy tudde ñeenteel umra di ko ci boole ci ñeent yi ndax la ndax pay gi pay gi mooy seen yéene moo doon umra keroog Hudaybiya ñu bloqué leen buur yàlla fay na leen pay gi payu umra gi même bu dee leen a bloqué <laughs> waaye insha allah liy la dëgër li gën dëgër mooy waxu ñi nga xamante ne waa jumhur kon loolu moo jëmoon ci loolu kon mooy lan gis nañu ne kon tur yi dañ koy umratul qadaa umratul qadiya al qisaas di ko as-sulh umratul sulh umratul qisaas même bu dee ne ku mel ni ñoom imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi nee nañ tudde ko al qisaas nag mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a yey gis nañ ne li ci liñ ci yëkkati ba imaam ibn Abbaas wérul ndax eh, dafa jaar ci imaam al yi raxmatullaahi ala al-jamii kon nag kon gis nañu kañ la xewoon fu bu jóge léegi incha allah ci jataay bii di ñëw ñu daldi dugg nag ci affaire bi mooy ci umra bi ci boppam Euh, waxoon naa la nag bariwul ah umratul qadiya euh, umratul qadaa umratul qisaas umratul sulhi eh, eh, bariwul mooy bariwul du ñu jëlal lu bari insha allah bon j'espère j'espère j'espère parce que des fois man je pense que des fois je pense que des fois <laughs> laata may tàmbale dama naan affaire bi de du mat une heure sax comme wa jotaay bi weesu. jàppoon naa ne ay quarante ay quarantaine de minutes lañuy def mu jeex waaye mbir mi de jël nañu deux heures et quelque sax loolu la ndax loolu mooy dund alayhi salaatu wassalaam yow <laughs> li nga xalaat rek nga xam ne boo jaxasee dugg géej la goo xamante ne bul xam fooy teere bul imaginer moo tax léegi yow bul imaginer yow bul di imaginer mukk moo tax boo ñëwee naan par exemple instant bi waa mais si rab yi kañ lay jeex xaw ma benn benn xam-xam laa ci amoon kañ mooy par exemple à peu près ñaata ñaata jataay moo ci war a des parce que quand même ba ñu tàmbaleeg léegi mooy Makka jeexal nañu Makka ñu ngi ba ci Medina ñëw nañ ba ci feewu septième année bi Dhul Qa'da après Dhul Hijja moo ci tegu moo mu jeex ñu dugg ci huitième année bi mais xanaa kay huit neuf dix jàpp onze looloo ñu dese ay ñaari at ñetti at a ñu dese mais xanaa loolu war naa gaaw ko dama naan la loolu de xaw ma ci dara manuma la ne li weesu mooy ëpp liy ñëw loolu manuma ko wax parce que xew-xew yi ci kanam euh, yi ci yi ñu weesu gënuñ leen a ëpp gënuñ gisuñu gis gis ay ay ay kii Mu'ta bi gisaguñu ko te boobu mooy euh, ghazwatul Mu'ta euh, jayshul umara Eh, gisaguñu gisaguñu fatxu Makka gisaguñu ko ah gisaguñu fatxu Makka ah Hunayn Awtaas ay Taayif yu noonu gisaguñu ko gisaguñu lool fatxu Makka gisaguñu ko waaye gisaguñu lan ak gis avant aj gisaguñu lan gisaguñu lan ghazwatu Tabouk te Tabouk boo mooywul on sera obligé tafsir suuratu ba ndax foofu la suñu boroom suuratu Tawba mooy foofu la Tabouk ne te gis nga suuratu Tawba ni mu toll hein en plus de ça ak masala yi tourné ak saxaaba yi ñu gisagul radiyallahu anhum Seydina Othman waxoon nañ ne Tabouk lañ koy gis ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ba léegi nii gisaguñu leen <laughs> moo tax <laughs> en plus nga jóge fa euh, aj gi aj gi ba ci dernière période yi ba ci faatu gi yooyu je ne peux pas dire que à peu près bon peut-être deux cents fichiers xaw ci dara loolu moom xaw ci lenn buur yàllaa xam ñun daal dañ koy bàyyeeg suñu bopp daal ndax loolooy alayhi salaatu wassalaam moo raw géej yow dugg sa dugg nga xam sa dugg nga xam waaye bul xam ban fan ngay teere ak looy fekk ci biir waaw ay gànjari keesa ngay gis ba ngay dugg la ngay imaginer boo boo duggee waaye waaye bi nga xamante ne ni bokkul imagination ak mos bokkut tamosu dolli la salaatu wassalaam kon xam naa tey dañuy yem nii kon ci jataay bii di ñëw kon insha allah comme gis nañ li yem ñu daal di dugg nag ci nettali bi jëm ci umratul qadiya wala umratul qadaa wala umratul qisaas wala umratul sulhi eh, gis li ñoom imaam ibn isxaaq imaamu ahli siyari wal maghazi